jeexaloon nañ li nga xam ne mooy ghazwatu Uhudin mooy xare Uhud cant ngërëm ak delloo njukkal ñeel suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mi def ñu tàmbalekoon tàmbale ko woon ba ni ñu ko jeexale mooy gis nañu depuis keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jotee xabaar ne waa Quraysh takk nañu armée boo xam ne bu am doole te bari daldi ñëw ba jege Medina ngir boom ci lislaam ñu gis moom aleyhi salaatu salaam ni mu defoon ka aadatihi wa sunnati comme ni nga xam ne loolu la mooy sunnaam te noonu la doon doxale moom aleyhi salaatu wassalaam mooy mu daldi consulter saxaabaam yi radiyallahu anhu depuis boobu foofa lañ tàmbale woon mbir mi ak cause yi nga xam ne ñoo waraloon ghazwatu Uhudin ñëw nañu nag ba jeexantal bi ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñibbisi ak saxaaba yi nga xam ne jotunoo génn àddina keroog radiyallahu anhum wa ardaahum ci jotaay bi ñu weesu gisoon nañu ñibbisi gi ñu ngi woon ci yoon wi de Uhud à Médine muy ñibbisig yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge Uhud daldi ñibbisi Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah, gisoon nañ bu ñu ñibbisee na xam ne loolu la wax doom ji saydatu Fatima bi mu ko joxee jaaseem ne ko raxasal ma deret ji deret ji ci jaasi ji maa ngi waat ci yàlla ne tey dëggu na ak man seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu jox jaasi ji tamit soxnaam di saydatu Fatima radiyallahu anhuma ne ko moom it raxasal ma jaasi ji ndax dëggu na ak man tey yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko bu dee di dëggu na ak yow na yëg ne dëggu na tamit ci dëggu na ak yow dëggu nga ci xeex bi na nga yëg ne ku mel ni alxaaris ibn simma ak abu dujaana ah ñoom de ñoom it daldi nañuy dëggu ci xeex bi ah loolu la waxoon moom aleyhi salaatu wassalaam ak ki nga xam ne mooy Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlah ak Sahl ibn Hunayf radiyallahu anil jamii léegi nag leen nañu dese woon ngir ñu daldi bala ñuy dugg ci njàngat yi inshaa allahu taala muy les enseignements tirés de la guerre de Ouhoud ci jotaay bi weesu boo fàttale ko ci jeexital bi dañu laajoon benn laaj dañu ne woon waa naafiq yi ñoom ak yahuud yi ñi nga xam ne luy yëkkati lislaam lañuy bañ a gis li kontaan loo jullit ñi moo leen di merloo waaye liy merloo jullit ñi looloo leen di kontaanloo waaye ñooñu ana lan moo nekkoon seen réaction bi ñu gisee ne aa jullit ñi ci biti liñ am mooy defet la ndax rey nañ ñu bari ci ñoom ba seen yonent bi sa aleyhi salaatu wassalaam daldi nañ koy gaañ ana lan moo nekkoon réaction ñi nga xam ne ñooy ah yahuud yi di juif yi ak naafiq yi alayhim la'inatullahi almutataaliya loolu noonu la imaam muusa bin uqba raxmatullaahi alayhi di nettali te waxam jooju ki ko solo mooy imaam albayhaqi raxmatullaahi alayhi moo ko indi ci dalil ci dalailu nubuwa waaye xadiis bi am na benn problème bu ndaw ndax ci yoonu ibn lahi'a la jaar e, imaam muusa ibn uqba raxmatullaahi alayhi mu ne wa axada almunaafiquuna inda bukaa'i almuslimiina fi lmakri wa tafriiq an rasulillah wa taxzini almuslimiin wa dahara gishu alyahuud wa faarat almadinatu binnifaaqi fawra almirjal moom imaam ibn Uqba raxmatullaahi alayhi mu ne bi nga xamante ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di yoon ñibbisee ah ñu yéeféer naafiq yéeg juif yi di gis ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci boppam dafa am ay blessure te saxaabaam yi ñu bari dëppuñu ñibbisiwuñ rawatina Seydina Hamza ammuhu wa asaduhu wasadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an Hamza mu ne wa axada almunaafiquun inda bukaai almuslimiina fi lmakri wattafriq naafiq yi li ñu naan en français saisir la balle au bond ñu daldi profitoo nag ci loolu ñu daal di commencé jàpp bi jullit ñiy jooy waxoon nañ la Medina keroog dafa bari woon ñuy jooy surtout jigéen ñi ba ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di leen teree ne leen déedéet am na ci benn riwaay da leen ne sax ba jigéen ñoo ñooñu doon jooy ne dañuy jooyal Seydina Hamza mu ne leen ma hada aradtu wa ma uhibbu al-bukaa wa mu ne déedéet du lii laa leen digal du lii laa bëggoon te bëgguma sax jooy yi daldi leen tere gisoon nañ ne waxoon na leen à partir de tey nag bu kenn jooyati kenn koo xam ne dafa génn àddina ah bañ gisee nag jullit ñi di jooy noonu naafiq yi nag jóg di tëral fil makri di tëral seeni plan di pied di placer seeni pion wa tafriqi ak di def luy saper l'unité des musulmans pour daal di leen diviser ci jamonoy tiis ak jamonoy mettit gii leen dal jamonoy dëj ñu jaar ci ngir diviser leen waaye wa tafriqi an rasulillah fexe leen a diviser ba ñu sor yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bañ koo toppati ut ci li xew faay buy tax ñu weddi ne kii nii du yonent dëgg dëgg dëgg li muy wax kon amul wal iyaadu billah wa tahzinil muslimin waaye di yokku jullit ñi njàqare ci kaw njàqare mu ne wa zahara ghishul yahud loolu mooy naafiq yi kanta juif yi seen triche yeeg seen yu mbon giñ newe woon daldi feeñ wa faaratil madinatu binnifaaqi fawral mirjal ak naafiq ak hypocrisie daldi fees Medina comme si cin loo xam ne dafa bax dañ koo teg ci taal bi muy taal bi tàkk mu bax a bax ba ndox mi ni muy tëbe noonu ba ni nga xam ne bu dee tëjuñu tin li da gis ndox mi di tëb di wadd ci suuf mu ne naka noonu comme almirjal mooy cin yooyu di bax nee na noonu fawral mirjali comme ni muy baxe loolu la naafiq doon doon doon tëmb tëb biir Medina kenn amatul mooy naafiq yi nag mën a défoule xam nga depuis Badar Badar lañ commencé am bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gagné ah ñu ne nag le vent tourne contre nous te diine ju bees jii ñuy bañ dugg ah léegi amatuñ choix nañ fa dem nañ ci dugg ndax suñuy intérêt bu ñu ko deful on mal vu ndax naafiq n'assume n'assume jamais ses ses mu mudhabdhabina bayna dhalika la ila haula wala ila haula la aalimul ghaybi wa shahaadati al kabiirul mutaal wax ci ñoom mooy ne ñoom danga leen di gis comme weñ fu tooy la ñuy dal léeg-léeg nga gis leen ñu penché wu ànd ak fee ndax foofu la vent ba jëm fëla mbir ya neexe jamono ji ñu ànd ak ñoom wala jamono ji seeni intérêt foofu la ne waaye bu seen intérêt dinee di ne foofu dañee di ne foofu nga gis leen ñu penché waat ci beneen bi muzabzabina bayna ha muzabzabina bayna zalika laa ilaa haula bokkuñu ci ñii walaa ilaa haula te réellement it bokkuñu ci ñee ñuy entre deux ñoom entre deux lañ ne kon ak nifaaq daal tëb biir Medina feeñ ñuy defulewu ndax depuis Badar ñemewuñu woon a Badar ñemewuñu woon a wane ndax dañ naan ñii dañu am doole mais bi liy amee ñu ne fay am na te lii ñu jaare foofu nag di wax wax yu ñaaw yi mu ne wa qaalatil yahuudu juif yi ne law kaana nabiyan maa daharu alayhi wala usiba minhu maa usib walakinahu taalibu mulk takunu lahu dawla wa alayhi juif yi ne yi ñoom naafiq yi ñoom xam nga keroog gisoon nañu euh, euh, <laughs> bi xabaar yi ñoom Seydina euh, us Zayd ibn Haritha ak Abdallah ibn Rawaha biñ jógee Badar gaaw yonent mi aleyhi salaatu yónni leen ngir ñu annoncer la bon nouvelle jullit ñi avant muy agsi gisoon nañ ne naafiq yi ñoo doon remettre en cause bëgguñoon a gëm li yi wax ak juif yi ba ni nga xam ne même jullit ñi nga xam ne masuñoo am doute ba Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu bàyyam di wax newul ne dane bàyyi ji waxul li muy wax du dëgg mais gaa yi la fekk juif yi ak naafiq yi daal di placer seeni kii di wax ci lañ commencé nag di am doute tuuti di xaw a kii ba mu ñëw ne saa baay mais ma ne ko mais matu sàmm waaye lii ngay wax ni est-ce la deme mu ne ko maa ngi lay wàcc yàlla sama doom noonu la dem mooy ne comme que ñoom bu bu victoire di am lañuy jax jaxal nit ñi naan lool du dëgg gañawuñu waaye lan ngay xalaat bu dee ne tey ci biti ñoo gañee wa waqaalatil yahuudu yahuud yi ne juif yi waaye law kaana nabiyyan ma zaharu alayhi waaye topp leen fële ah, yàgg nañ leen ko wax kii law kaana nabiyyan ma zaharu bu leen ñu foon eh, waaye kii bu doon yonent la duñu ko gañe waay bu doon yonent la ay ñoo xamante ne gëmuñu dara d'après moom moom d'après moom nee na Quraysh gëmuñ dara mais yàlla kan lay àndal mooy ne gis nga juif yi fi ñu jaar mooy ñoom moo tax seen wax ci biti nii dañ koy mën a argumenter tuuti même bu dee ne argumentation bu faible la boo xam ne neex naa dindi mais quand day xaw am ci biti nii dañ koy peinturer argumentation bu dëgër ndax xam nga loolu nit ñu bari ba léegi nii suñu jamono jii nii nii nii jullit ñu bari li tax ñuy am sikki sàkka ci borom bi subhaanahu wa taala ak diggéey yàlla ak waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy le fait que ñu gis ne jullit ñi presque ci domaine yépp ci àddina bi dañ leen a noot bu dee wàllu armement waaye xam nga ne amul benn réewu jullit boo xam ne toll na ci we pays yi nga xam ne ñooy pays occidentaux yi ci wàllu armement wàllu économique c'est rare c'est nga gis pays jullit boo xam ne économie woom dépendrul ci économie kuffaar yi te bu dul kuffaar yi daanaka ñoom seen lépp ci ñoom lañ ko wéer ba seen alal yi ñu am sax ci ñoom la seeni banque lañ koy denc bàyyi seeni réew ñoom tabax yiñ fay def yépp lu moderne moderne du ñoom seeni doomi réew a koy def mais ba occidentaux yee koy def te ñooñu du ñuy jullit xare am xeex yi nga gis guerre yi am 2003 fu ne lépp jullit ñi réew jullit yi lañuy duma kenn ñewewul a ku bouger ñu rëq sa ndigg voilà wàllu politique pareil Nations Unies doxal politique bee dox loi yañ fay jaarale ak tamit résolution yi ñuy jël mooy jàll ta mooy dox comme ay droits de l'homme yi ñuy wax ay droits des individus bu dugal ay homosexualité même mu dee pays jullit da ngay gis ñenn ñi di bañ da ngay da jekki gis ñu xaw fuñ leen menacer ñu ñu ñu lâcher du lest daal di commencer di dugal par ndànk-ndànk di nangu yooyu ba benn bés nag ñu ñëw nag daal di euh, daganal mariage homosexuel wal iyaazu billah mooy ne yow ci domaine boo dem domaine boo dem dangay gis ne ñi réewu jullit ñi ca gannaaw lañ ne daanaka yéeféer yée leen di yor ci domaine yooyu te ñoo leen ci féete kaw te ku yëngu ñu rëq sa ndigg seen politique ay dox liñ namm rekk a fiy am jullit ñu bari te sax loolu seen wax la rek du luñ nam may am lii buur yàlla namm mooy am waaw wa ma tashaa'uuna illaa an allah rabbul alamin amul dara lu ngeen di sopp di ko def wala ngeen koy nam ma wax ak a jëf lu dul ne daa fekk mu neex buur yàlla ngir seen loolu mën a ne léegi nag mooy constat boobu lañuy jël waay waay xoola Israël Palestine Israël naka lay nekk Moyen-Orient Proche-Orient Palestine fii qalbi bilaadil muslimin bilaadi Sham au cœur de ces pays musulmans am fa doole joo xam ne ak territoire bu ndawam bi mu yor am fa ter am fa doole joo xam ne réew yi ko wër yépp ku yëngu rëq sa ndigg comme la guerre des six jours ba Jérusalem al Quds daanaka ñoo fay doxal li leen neex heure bu leen neex ñu ne kenn du julli si walla jeunes yi kii du julli si ak loolu léegi mooy constat boobu ñu bari ci ñu loolu la ñuy wax après ñuy remettre en cause diggu yàlla waaye afillaahi shakk afillaahi shakk ndax ndax am na sujet de doute ci yàlla mais dige yàlla est-ce am na sujet de doute wallaahi amu waaye li man amana wattaqa loolu nag mooy kër ki ki nga xam ne dafa gëm ki nga xam ne dafa gëm dëgg-dëgg ki gëm dëgg-dëgg te xam xam na ne laa shakka fillah afillaahi shakk afillaahi shakk loolu la yonent yi waxoon qaalat rusuluhum afi llaahi shakkun faatiri samaawaati wal ard waay waay ndax dangeen a jàpp ne yéen dige yàlla mi nga xam ne moo bind ci loo xam ne amul maquette amul ci loo xam ne dañ naan fii la ko jële bënn defar asamaan si wal ard asamaan yee suuf yi waa kooku moom ndax ay waxam ak ay digeem daa am sikki sàkka déedéet wallah inna allaha la yuxlifu al mi'ad buur yàlla de li mu dige du ko du ko du ko du ko du ko du ko foose li mu dige du dige ba pare ñëw ba nga remplir conditions yi nga xam ne moom xam na ci yow dëggug loolu mu ne la léeboon la woon léppoon aha buur yàlla du def lool inna allaha la yuxliful miyaad kon lan moo tax ñuy dute ci waxam lan moo tax ñuy dute ci waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi mu ne laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuha du waxantu de kii aleyhi waxantu lu mu wax maa ko wax loo waaw pourquoi ñuy am dut ci waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare am confiance ci waxule les grandes puissances ci waxu les charlatans si ci waxu ñoo xam ne ñun ñoo leen jàppe ay sëriñ ndax doon nañ ko wala ay wàlli yu lañu est-ce que doon nañ ko fay yàlla loolu sax dëgguwul mën naa ñàkk dëggu walla buur yàllaa xam ñu jël seen wax féetale ko kaw waxu yonent yàlla féetale ko kaw waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te ñu ne jullit lañ loolu noonu loolu noonu day xew ba léegi ñu naan waaye yow xam ngeen ne mooy xalaat la bu la iblis di wax nit day dem ba tenir ko ma dégg naa benn sëriñ sama benn sëriñ bu ne Égypte moom nee na moo dégg benn nit benn nit ne mais est-ce que waa ji ne est-ce que yàlla mu ngi gis ndax waa ji nee na li ko metti mooy dafa gis guerre Irak yeeg Afghanistan yeeg ak depuis avant loolu ak jullit ñi état bi ñu ne mais mu ne mais mais est-ce que yàlla mu ngi mais dañ maa bëgg a wax ne mu ne ne mais ñii ñaan yi ñuy ñaan ca Kaaba gaag comme koor yeeg aj yeeg nga xam ne da ngay dégg allahumma dammiril kafaraat lu ne yàlla yàlla nga nërmeel daal di moxoña rajaxe ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi nga xam ne yàlla yàlla nga dimbali suñu mbokk yi nekk afghan yi ay Afghanistan yi nekk Chechen ci ci ci nii ak yooyoog lu ne biraadu suumaal fu ne nga dégg ñooy wax nga dimbali leen di ñaan buur yàlla mu dimbali ñun delloo ñu al loolu doo ko dégg ci ñaan yi doo ko dégg ñu koy wax ca Kaaba ga mu ne waa xanaa nit ñépp naan amin waa ji ne mais xanaa buur yàlla loolu nga maa bëgg a wax nangulul kenn mais est-ce que buur yàlla moom boobu moo bind kii yi di remettre en cause lool te waa ji kat jullit la la wax muy remettre en cause loolu mais bu dee ñaan yi moom mooy ne mooy li ma doon wax fiqhu du'a dafa am gis nga ñaani kese te doo def dara yenn yooy sax ay loolu day bokk ci li nga xam ne mooy sincèrement yow ñàkk a xam sa borom ak ñaawe jëme ci teggin yi nga war a am sa digganteeg borom nga ñàkk koo def ndax loolu mën nga koo gam-gam lekk waa ñoo xam ne dafa tëdd cloîtré ci liiwam ne du fi bouger mais toog di ñaan yàlla naan ko bu weer wii nag deewee bëgg naa am salaire u deux mille mais nag duma génn sama lal duma yor sama ordinateur table dugg pôle emploi pôle chômage daal di placer benn CV wala yooyu dara lu ma ci def damay toog waaye maa ngi lay ñaan yàlla may ma salaire u 2000 euros mois bu ne te duma bouger xam nga ne loolu bokk na bokk na ci li nga xamante ne mooy ñaawe jëme mooy ñaawe ñàkk xam sa boroom dëgg-dëgg muy suwo adab gu rëy moo tax nettali boobu ñuy wax naan Seydina Omar ibn al-Khattab mu fekkoon ca jàkka ja muy ñaan di ñaan pour yàlla defal ko ay xa ay alal ak yooyu te génn mu daal di koy dàq ne ko demal buur yàlla du taw xaalis du taw oor nga def kër këri comme ñëpp kon mooy ne ñun suñu ñaan yooyu mooy ne bu ñu xam nga yeneen mi aleyhi salaatu salaam dafa wax ci yooyu am sol bim naan bu ngeen bàyyee ba exactement instant bi teewlootuma xadiis bi nan la commencé euh, mooy bokk na ci biir li muy wax mooy ngeen bàyyi jihaad ba pare nga gis gaay di topp ci geenu geenu la ni nag yi ba pare njaay mi ñuy def muy suul bukki sulli bukki mooy par exemple koo xamante ne nii euh, day ñëw euh, ne ma man de sama saag bii de dama ko doon jaay waa loo koy jaaye cent euro laa koy jaay ah, man nag man nag awma loolu awma cent euros de waa ji ne la man de awma cent euros walla nga ne ko noonu defal saa rek ngeen d'accord nga ne ko waa léegi bon bon indil saa nga jox ko saag bi waa ne moom mais waa ji ne ko man nag euh, bon xaalis bi saa yi pour manuma la ko jox exactement nii mu ne ko léegi mu bàyyi mu ñëwaat ne ko man damaa bëgg jëndaat saag ba ma jaayoon daal dama koo soxla mu ne ko waa ji ne ko ah mu ne ko waawoo mu ne ko doomu ko jaay mu ne ko loo cent ah, cent nga ma ko jaay mu ne man nag quatre-vingt-dix laa koy jaay mu jaayaat ko ko mooy li mu jëndoon li mu jaayoon la jëndaat ci moins cher que li mu ko jaaye woon yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu ngeen defee yooyu yooyu yépp ngeen nekk ci buur yàlla de sallata aleykum dina dina def mu jiite leen mooy sëmbërtal seen kaw Ah. sëmbërtal seen kaw mooy mooy def ñoo xam ne ñoo leen di jiite ci par te du ngeen ci man dara dara ngeen ci dul man di leen def lu leen neex lu leen neex ñoom te yéen du ngeen ci man dara est-ce que àgguñu ci lu mel noonu muy al bayon bil ayna gaa topp rekk euh, ak mbay mi euh, ne xadiis bi voilà kii dane yonent ma lay saar saam dane dane muy xadiis boo xam ne seydna abdullah ibnu umar radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne moo ko solo mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane ida tabaayaatum bil ayna wa axadtum adnaab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihaada sallata allahu aleykum dhillan laa yanzi'u hatta tarji'u ila diinikum a kii ne seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu mu ne yonent bi man de dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ida tabayatum bil bés bu ngeen jaayee ci al ayna mooy li wax mooy nga jënd saag bi jaay waa saag bi cent euros waa mooy waa ji moom dala danga ko koo lebal cent euros joxagu la xaalis bi entre temps laata ngay jël xaalis bi yow nga agsi waat ne ko damaa bëggoon saag bi ma la jaayoon fan yee nga daal di ma koy jaayaat après mais nag bon duma ko mën a jënd cent euros quatre-vingt-dix laa koy jaay waa ji te waa ji mooy ne day xam ne waa ji dafa soxla xaalis xaalis la soxla so waa ji fii mu ne xaalis la soxla mu daal di ñëw na ko nag saag boo bële Ah, man daal dama bëggoon nga daal di ma koy jaayaat waa ji jaayaat ko ko ci quatre-vingt-dix euros xoolal xam nga ah, loolu lan lay mooy boo dindee saag bi lan lay niru waddalal saag bi waddalal saag bi mooy dindil saag bi mooy ne yow waa ji dalaa war a jox mooy ne yow fexe nga ci say pexe waa ji jox la 100 euros yow nga jox ko 90 euros loolu mooy lan boo waddalee saaj bi mooy ne yow dangaa def benn pexe boo xam ne pour waa ji jox la 10 euros di waa ji jox la yoo xam ne ñaqoo ko defoo dara ak le fekk que produit bi nga jaay ko di ko jëndaat avant sax ngay recevoir li nga xam ne di téewaat xaalis bi bi nga ko jaaye woon kon mu ne kon bu ngeen toppee ci ca jaay yooyu moom xam nga ne moom bari na léegi moom te lii mooy façon bayu lii noonu lii la lii lay tekki mais façon kiiwu ribaa yëpp di ciy dugg mu ne wa axadtum aznaabal baqar mooy ne yéen ngeen daldi topp rekk ci geenu fas yi geenu nag yi ngeen topp ci rek mooy ne gaa yi gis nga ni ñu inconsian wi léegi ñun jullit ñi en général ah pas ñëpp walla iyaadu billah mooy ni jamono yi nga xamante ne nii faire face ak noon yi day day day day day ràññeeku ñu bàyyi ko fi ku nekk nekk ci sa xus yor sa sa man daal sama liggéey bu ndaw bu ma ci newee baax na di am sama salaire u 2000 euros mbaa 4000 yor sama benn soxna sama benn doom di kii c'est bon ku nekk jàpp ci loolu wa a wa wa axadtum adnabal baqar mooy nag yi ginnaaw nag yooyu mooy tamit façon yi ñuy def rek topp ci loolu rek waraditum bizar' ñu daldi doyloo mbay mi mbay mi baax na lool mais bu dee ne lool kese ngeen ne lool kese ba yéen li leen yàlla sant dara du ngeen ko def ndax yéen daal yéen a ngi xool way la productivité oh soble si tamaate ji carotte ji supame ji basi ji dugub ji yooyu rek ngeen ne ba tax li leen yàlla sant dara du ngeen ko ne watarak tumul jihaad ngeen bàyyi jihaad xoolal gaa yi léegi gaa yi moom boo waxee ñu ne jihaad jeex na jihaad jeex na waaye waa ji ma ko waxoon de sama mbokk ma <laughs> moom mu ne jihaad jeex na sa waay ci même minute yi yàggul deux xaw ma trois minutes ci biir waxtaan wi fekk am denn xew-xew bu amoon senegal temps yu ay deux mille un waa ji daal ndax gaa yi dañoo génnoon benn film boo xam ne neexuloon waa communauté léegi nag gars yi ne fañ ko nar a tegi film boobu na fa ñépp daje bu fa tegoo dinañ leen def noonu ak noonu ma ne ko mais yow demoon nga mu ne waay maa ne woon ca kanam jihaad yu mag la woon ma ne ko yow yaa ne fi jihaad jeex na léegi du yow yaa ne jihaad jeex na mooy nga gis ne ñoom seen affaire u la xam nga ñun wolof fekk laaloo suñu sëriñ moom lii ne ji moom defal lu la neex dina ko gis bàyyi leen ko daa repp lan moo tax waxoo bi seen sa sëriñ bi nga ko waxee waxoo daa repp sa sëriñ daa gën a màgg diine ji sa sëriñ du diine ji ndax moom diine ji ñu ngi fi woon laata moom mu fi ne diine jaa ngi fi woon ñuy doxal lépp impact te sa sëriñ kenn xamu ko woon kenn xamu ko kon yow nan nga mën a xëyee ci ginnaaw ne moom ginnaaw bi mu ñëwee mooy diine ji non sa sëriñ du diine ji loolu ay wax yi wax yi wax yi caaxaan la yoo xam ne mooy dégg nga dégg nit ñi di ko wax diw mooy diine ji non diw du diine ji diine ji moo gën a màgg yooyu nit ñi dañuy dem di jàll diine ji des fi lañ ko fekk fi lañ koy ba liy màggal nit ku ne nag ci l'islam du yow yow yaay indi yow yaa tax diine ji màgg déedéet diine ji moo la màggal mooy ñi ñu fiy tudd ñépp bu budul woon l'islam kenn du leen xamaa kenn du leen xam laa wax mu ko nuñ leen di xame yow sa sëriñ loo ko man di waxal waxal budul woon lislaam kenn du ko tudd léegi kay kon moom l'islam l'islam moo ko yëkkati mais paaboom moom ndax l'islam dafa yëkkati ko ba pare al islaamu ya'lu wala yu'la ali moom dafa yéeg ba pare ndax buur yàlla moo ci teg loxoom inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafizun ñoo wàcc alquran ji di régir diine l'islam te ñun borom bi ñoo koy garder kon nag bul foog ne bu kenn ñëw di wax wax yooyu lool ñu xamul daraa koy wax non ci diine ji nga moom moo lay yóbbu foofu mooy topp yi mu teg principe bu diine jéeg yi mu teg loolu moo lay yeggal foo yegg moo lay bañ a yàggal wala nga sàggale ko moo lay sonal wàcce la fa nga gën a wàcc moo tax topp yooyu rek wa taraktumul jihaad ñu bàyyi jihaad topp yooyu rek booy wax sax ñu ne loolu loolu kii na mais da seen intérêt daa ñëwul ne ku laal seen sëriñ ñu def ci lañ cay def jàpp ne loolu ñuy def jihaad la yaa subhaanallah moo tax xoolal même da gis même situation boobu ngay seetlu gars yi da ngay gis ci réew yi nii booy seetaan actualité di xool monde bi yow non buur yàlla buur yàlla daal huwal azizul hakim mooy ki noot ci ngiwuram mooy ki xereñ mooy da ngay gis li ñuy bañal ñenn ñi ndax ku ne kay wootewu ad-da'awi moom bari na ku ne mooy doo gis kenn ku tëb di def dara ci turu diine ba pare ne la moo xam daa am lu muy def ba pare neewul lii ci diine ji laa ko teg mooy day fexe ut ay argument moo tax yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne wallahu ya'lamu bi man yuqlamu fi sabilillah te yàlla moo xam dëgg-dëgg kan lañu gaañ ci yoonam maamin jurxin mooy biñ gisoon xadiis imaam ibn Isaaq boobu tamit wax naa la imaam al-Buxaari imaam Muslim tamit solo amul kenn koo xam ne jariixin yu jarax kenn ku ñuy gaañ illaa wa jarxuhu lu dul ne jurxuhu gaañam boobu day génne mooy boo ko gisee yawmal qiyaama wa jaa yawmal qiyaama wa damuhu lawnuhu lawnu dami wa riixu riixul misk boo ko xoolee ni couleuru deret lay dox waaye nag day xeeñ xeetu xeetu misk mu ne waaye wallaahu a'lamu bi man yuklamu fi sabilillah ma min rajulin yuklamu fi sabilillah wallahu ya'lamu biman yuklamu fi sabilillah amul kenn koo xam ne dañ koy gaañ ci yoonu yàlla que yàllaa taxoon muy def bi ko lool di dal waaye mu ne buur yàlla nag moo xam ana kan lañ gaañ ci yoonam ndax bari na ñuy wax buur yàlla xam na ne hum kuz kum hum kaazibun li ñuy wax du dëgg mooy da ngay gis ku nekk ñu bari di ko bañal ñenn ñi mais ñoom bu ñu commencé takk arme bi xeex ñooñu ku ñu rey ci ñoom ñu ne ñoom kooku shahid la <laughs> yaa subhaanallah mooy da ngay gis ñu ne ñëwe moom ay kii lañ diaboliser gaa yi te ñooñu dañ naa ñoom it dañuy jihaad ñoom ñu fexe di rey ñooñu di xeex ak ñooñ gaa yooyu rey ci ñoom ñu ne ñi ay shuhadaa lañu nga gis ne kon affaire bi fan la nekk mooy ne ñun daal léegi ci suñuy intérêt rek la ci suñuy intérêt jihaad daal dafa mujj nekk loo xam ne affaire intérêt personnel la ak intérêt d'un groupuscule commun un groupuscule donné ñooy taxaw définir ne ñun lii ñuy def jihaad lañ ko tudde jox ko étiquette label wu ab label la day mel ni léegi label ñu labelliser ko jihaad caché tëf dóor aca allez-vous faire sauter wala ay def leen nii ku dee gaay ne waxal allahu akbar daldi sauter wala loolu aca caché nañ caché nañ ko yaa ngi jihaad ci muhaajiduun mujaahiduuna yi nga dugg mooy ngi gis ñoolu yëfi caaxaan ñun ñun ñun niñ ko jàppe léegi monde bi booy seet rek mu ne wa taraktumul jihaad ngeen bàyyi jihaad nga gis ñenn ñu naïf ñu ñoom boo eh, gis di def ay différence entre l'islam soufi l'islam kii l'islam soufi moom c'est pacifique mais murabituuna yi ay lan lañu woon murabituuna yi ay soufi lañu woon murabituuna yi mais du ñoon ñoo dugal soufisme ay Afrique de l'Ouest ak Afrique yooyu noonu ak saxaaba yi ci saxaaba yi lañ ko jëloon ak ñooñ mais ñooñ ay lan lañu woon mais ñoom ci jàkka yi lañ doon nekk looloo tax di def ribaat ribaat mooy lan takk ci yoonu fas gawar ci yoonu yàlla ngeen xare ñoom loolu la ñeen xam moom noonu lay muraabituun am na ñu naan moo marabu ci fu loolu la jóge marabu yi wax ci loolu la jóge mooy ñooñu dañ leen xame woon jaamu yàlla ak xare léegi nag ñu ñëw fexe ba ñu ne ko ñoom côté di diine boobu moom c'est le ñoom moom taluñu yooyu alors que mooy yow xamoo mooy nga gis ne daal li mën a bëgg a wax mooy ne kon ñun sincèrement koo ci mooy dañ koo bax dañoo bajiyaat koo gis nag mu koy def en général ci ñu bari mooy ne boo seetee ba ca biir ay faay yu baree ci am kon mu ne wa taraktumul jihaad da ngeen bàyyi jihaad topp yooyu rek mbay mi commerce yi ak njaay yi nga xam ne al al al al ribawiya mu ne gis nga nag bu ngeen defee yi sallata allahu aleykum dhillan laa yanzi'uhu hatta tarji'u ila diinikum buur yàlla dina xëpp seen kaw ak torox torox boo xam ne buur yàlla du ko dindi ci yéen lu dul ngeen delluwaat ci seen diine wallahi alladi laa illa huwa lii mooy moo ñu dal képp ñun jullit bu ñu waxalee yàlla rek te yàlla tax man keneen ku ne ku seet xam ne lii mooy principal problème bi léegi nag lii mooy tontu laaju waa ji doon wax naan xanaa yàlla déggul ñi nga xam ne ñooy nekk ci àddina bi di Makka di ñaan way nit ñi ñi di ñépp naan amin nit ñi ñaan xanaa dooma ne nangoo ci ñaanu kenn ma ne ñun ci situation yii ñu ne moom la yeneen ci ma saab ne ku ci ne tabayatum bil ayna wa akhadtum aznab baqar wa raditum biz wa taraktum al jihad sallallahu alaykum buur yàlla day xëpp ci seen kaw ak torox tànge goo xam ne laa yanzahu laa yanzahu du ko dindi hatta tarji'u ila diinikum fekk dellu ngeen seen diin waaw kon ñun buñ bëggee mu deñ mooy ay ay ay ay ay da koo jarul ñaan gi lool la mooy ñaan gi bu may ñaan naan buur yàlla yàlla na nga ñu delloo Quds dañuy liggéey luy tax ñu amaat Quds mais du ay manifestation fii nii lañuy def dem toj ambassadeur Israël du looloo ñu koy maya non non non eh, fu leen neex rajaxe leen manifester leen saxaaba yi nga foog ne bañ nee Medina dañ fee ne dañoo dañoo ne di manifester non bi ñu nee Makka dañ faa ne di manifester di toj ay kiiwa ki eh, toj boutique Abu Sufyaan ak gaa yooyu newuñ di def yooyu ñun dañoo tardé yooyu doxalul dara manifester way manifestons nañ génn. dara la dul faj loolu fajul naada ay toj fii bu doon sax pacifiquement wane sax au moins nga ne waa ñii mais ay toj fii yàq fii damm fii foog ne non te yow yow li tax ñu yab la li tax ñu yab diine ji ci yaw moom la ne oo xam ne même bu ñuy def seen yooyu bu julli jotee duñ julli bu julli jotee yi duñ julli yi yàllay tere rekk am ci ndaje ma ba pare nga yow yàlla yi ngay tere moom lañuy def mais nag dimbali na soyons logiques soyons logiques moo tax yooyu bu lii ñu nekk buur yàlla yonent ma lay saaf saaf moo ko wax mu leer nañ muy toroxtaange lan moo gën a naqari ne nekk toroxtaange say noon jiite la yor say mbir di doxal sa biir réew lu fa am ñoo koy def masi loolu du ay gouvernement yi de mais ñun ñi individuellement suñu kër yi suñu kër yi lan moo fay xew ñun on maîtrise même plus on est plus maître de chez nous suñu kër télé baa ngi fi ñun maîtriser wuñu ko seen programme a fiy daw yow moom bu dee rëcc nga xale yi rëccu na ñoom lañuy mbaal moo tax ay din suñu ñaan yeeg yooyu buur yàlla yooyu yooyu du nangu yooyu de déedéet te yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xadiisam bi naa inna allaha tayyibun yuhibbu tayyib buur yàlla ku teey la te dafa sopp lu teey waaw mooy xadiis sayna Abu Hurayra boobu radiyallahu anhu te buur yàlla moo digal jullit ñi yonent yi li mu di jullit ñi li mu digal yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yéen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam lekk leen ci li leen yàlla daal di wërsëgale yéen nit ñi tamit naka noonu yonent ma saar saam teg ci condition yi ñaan nan la condition yi tax ñaan nangu thumma dhakara rajula ash'atha aghbara yutiilu safar wa malbasuhu haram wa makaluhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik yonent bi alayhi salaatu ne teg ci bi waxee lool moo tax gis nga mbir yi foofu la gis nga fi mu tàmbalee xadiis bi inna allaha tayyibun yuhibbu at buur yàlla ku teey du nangu laa yaqbalu illa tayyiba wala buur yàlla ku teey la tadu nangu lu dul teey mooy façon ñaan yi ngeen ñaan bu jugewul ci koo xam ne moom ay mbiram teey na buur yàlla du ko nangu waaw mu digal yonent yi yiy sangu mbindeef yi ne leen yéen dee leen lekk ci yu teey yi mooy yu teeya ah. yéen jullit ñi naka noonu ba pare mu tudd nag ni xam ne ku bëgg sa ñaan nangu fa ngay jaar ndax mooy axe centralu lépp mooy li ngay dugal sa biir na lew li ngay sol na lew li ngay diw sa yaram na lew bu lewul rek xamal ne nag yaa ngi ci toog ci bombe en retardement boo xam ne minute bu ne mën naa kalaate ngay nga nga daal di jóge fi waaw nga daal di wekkeeku kay nga commencé bokk ci ñu ñu naan yal na ko yàlla yërëm euh, ndem si yàlla ji mais lool mooy ndem si yàlla ji ci wàllu nite wàllu jullite da ngay nekk karkaas buy dox ndeke yow yàkku deewayam mu tudd koo xam ne condition yi tax ñaan nangu yépp dafa réunir ci moom waaye nag waaye dafa am problème mooy condition wu nit booy ñaan nga wone sa torox sa aajowoo sa boroom subhaanahu wa taala ash'atha aghbara ar-rajulu ash'atha aghbara mu ngi pënd poussière jaxasoo karaw gi jaxasoo mooy lool ngay wan sa boroom keni man duma dara wane sa damm sa doo lenn yow mérité sax ñu naan la lenn yow lenn li yow yow yow machin sax mérité mooy kuy ñaan commencé loolu yu tiilu safar ba pare mu nekk koo xam ne dafa tukki te tukki bokk na ci ci bunti nangu ñaan aji tukki ji waaye nag yamuddu yadda yadday mu ngi yëkkatit loxoom yi yaa rab yaa rab di ñaan naan hee yow sama borom hee yow sama borom waaye yaa problème yaa problème lan mooy problème am wa mat'amuhu haram yonent ma lay saam saam ne malgré condition ñaan yi nga xam ne moo réunir ci moom yépp ngir yàlla nangu ñaanam y a quelque chose cloche et loolu di clocher c'est central ci mbir yi mooy wa mat'amuhu ta'am ndeke waa ji toute sa nourriture est illicite li muy dugal ci biiram xoolu ci daganam daganul loolu mooy dernière souceem le moindre de ses soucis mooy est-ce que man sama liggéey bii li mag sama liggéey bi dagan naam daganul du ko poser question bëggu koo xam sax buñ ko koy wax ndax xam na lim ne baaxul kooku naxul ku dul boppam alal ji nu mu ko ame moom daal alal ju dagan alal ju xaraam mooy joo xam ne tagoogul ci loxoom waaye bu xasee tegu ci loxoom mooy dagan na loto laa ko jëlee dama njuuj njaaj am kook dama falsifié dama lijjanti am kook dama trahir ay nit ndax ay nit jaay gaay marchandise mu baaxul am ci jaay leen un produit périmé jaay leen ay médicaments yoo xam ne man na leen a alak sama yoon newu ci man nu ma ko amee baax na boîte de nuit laa koy jëlee may rangal nit ñi ca boîte de nuit bi ngir ñu gaaw am place ak sama yoon newu ci l'essentiel mooy naa ko am damay jaay sama bopp sama yoon newu ci l'essentiel naa teral samay waajur xam nga ne kooku mooy wa mat'amuhu xaram li muy lekk dafa xaram lu mu ko amee baax na ab banque laa yor ci intérêt yi laay dund sama yoon newu ci bu xasee tegu sama loxo dagan wa mat'amuhu ta'am te xamul ne kooku bomb en retardement lu dugal ci yaramam boo xam ne bum xam kañ lay exploser kon wa mat'amuhu ta'am wa mashrabuhu haram li muy naan li muy consommer ci lekk ak naan lépp haram ndax saaku ceeb bi mu jënd ci liggéeyam bu haram bii la ko jënde saaku ceeb bi mu jënd diw ji mu jënd boisson yi mu jënd di ko góondee nit ñi ci mbedd mi allocation yoo xam ne da koo sàcc la ko jële yaa subhaanallah ay nit la wuruj ci tali bi ndax policier la li mu wàcc tey li mu jënd reer jënd ko ndambe wala joxe ko ñu togg ko tey ci loolu lu jóge wa mat'amuhu ta'am wa mashrabuhu uh, haram wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram li muy lekk dafa haram li muy naan dafa haram en plus mu commencé nag di ci suuqat ay doomam yaa subhaanallah di lawal di lawal toolu mbon ci këram bu char le gré du mal au lieu mu yemale ko ci boppam mais mu commencé di ko planter ci doom yi ya subhaanallah wa malbasuhu xaraam yére yi mu sol di ko góndee nit ñi dafa xaraam yére yim sol moo xam ab boutique la dévalisé parfum bi muy xeeñcoo sax boo moyul da koo sàcc fële cakk ñoom Christian Dior la ko toj la ko toje wala mu toje ko ci benn waayam di ko xeeñcoo wala mu sàcc ko ci aéroport yi ndax bagagiste la mu daal di ciy rocc dara wa mat'amuhu ta'am duwaañi la lu mu doon mu toje ci mbir yi indi këram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil xaram kooku daal gis nga lépp lu muy dundee ci lépp ci lu xaram la su yonent mi alayhi salaatu salaam ne waa kii kii ku mel nii kii kii kii kii nan lañ koy nangoo nan la buur yàllay nangoo ba pare fàtte woon naa ci condition ñaan yu yaa rabb mooy ginnaaw poussière am ngi wane ak tuuteem ak dammam mu yëkkati yëkkati loxo xam ne dafa bokk tamit ci aadaagul ci ñaan ba pare di woo borom bi di ko kañ ci turam yu sell yeeg meloom yu rafet yi yaa rab waaye malgré loolu lépp jariñu ko dara moo tax gis nga àddina bi euh, boo bëggee am alfawzul azim mbugal mi gën a ngañaay li gën a gu màgg gi yow fexeel fexeel ay garde fou ngay am ci li ngay dugal sa biir li ngay sol li ngay lekk li ngay consommer du ne rek nu mu nooyee te te saf rek mooy baax na neex na nay xumbuta dagan déedéet déedéet nu ma ko amee baax na vendange bi xam naa ne waaye yow waa ji vin lañ ciy defar mais grawul je ne peux pas yàlla xam na ne tu peux faire autrement ndax lu yàlla xaraamal yàlla du jël sa salut di ko def ci loo xam ne da koo xaraamal ah. buur yàlla du la fajul ba pare te paj mi fi am nga man koo fajoo lenn rekk a fi ne mooy lu xaram loolu am buur yàlla deful seenu paj ci li mu xaraamal waaye kon deful tamit li leen di dundal ci li leen di ci lu kon nag bu ñu xamee loolu dañuy mën a répondre la laaju kooku lan moo tax ñépp di ñaan te yonent bi ba léegi ñun tey lañ ñu gën a noot Jérusalem tey lañ ko gën a moom juif yi di ñu def suñu kaw lu leen neex te ñoom axadu bil asbaab kan moo fi jël ci sabab yi ñun jëluñu sabab fiqhu du'a da ngay ñaanta nekk ci sabab yi waxoon naa ko jotaay bi weesu mais sabab lu sabab lu leen te bañ a sukkandikoo nan la ko si Cheikh Abu Bakar waxee radiyallahu anhu dee leen sabab lu sabab lu leen te tamit loo sabab lu sabab lu nga bañ a tamit sukkandiku ci sa sabab lu kooku tamit nga xam ne buur yàllaay def sabab lu leen mais ñu nees ko def nañ loolu xoolal suñu jeunes yi rek mooy dee ñu bàyyi seeni étude du ñu jàng benn du ñu liggéey nanguwuñoo liggéey yow jàngoo liggéeyoo mais lan nga fiy def qu'est-ce que tu fais ici pour dund ba pare tàyyeel teg ci mais seen bi loolu doxalul réew jëmewul génération kanam ñooñu bu dee ci ñooñ nga basé wu ngir la génération future future xibta wa xasar wa xasirta wallah ku tus nga ñàkk nga wallah waat naa ko ci yàlla nanguwul a jàng nanguwul a liggéey kooku day font dangay font jàngal iqra jàngal jàngal arrachez-nous arrachez-nous cette science xamal sa diine di ko doxal àddina bi bul na yàkki yajar ndax boo bàyyee ko liggéeyoo defoo dara mais dañ lay yor te wax dëgg toog ñu yor la lool waru la neex waru la neex waru la neex kon nag buñ xamee lool da gis ne ñun yi ñuy posé wu question mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinañuy wax nan lañ koy régler torox taage goo xam ne la yàllay sotti suñu kaw boo xam ne du ko dindi fekk delluwuñ suñu diin waxul xoolal fekk delluwuñ sallata allahu aleykum dhillan laa yanzi'u hatta tarji'u ila ko buur yàlla bu boobaa topp jaayu ay na googu topp ci ginnaaw nag yi wax naa la loolu bul jël image rek topp ci ginnaaw nag noonu li mu làmb lépp topp commerce njënd ak mbay ak lool rek mbay gërëm doyloo waraditum di zamay doyloo am mbayum kese saa nga jaamu yàlla saa nga def leneen lii mooy topp yenn wa wa wa wa taraktumul ngeen bàyyee jihaad ndax àddina bi moom lool la muy gis nga dëgg ju ne dafa soxla dafa soxla force bu koy bu koy protéger ndax bu dul woon loolu mais même pays démocratie yi ñuy wax nii mais loolu lay xam tooguñu rek ne la démocratie non jarul armement jarul ay yooyu jaru ko la démocratie c'est la c'est l'idée des lumières voilà c'est de l'humanisme léegi fii mbir yi lenn la